min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saalisi wal ishriin. kon incha allahu taala ñu ñëw fi ñu yemoon as. noonu as-saadis al-hadiis as-saadis fil baab. muy siideem juróom-benneelu hadiis bi ci buntu bi. waaye di xadis cent quatre-vingt-neuf téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent bi ñu tàmbalee téere bi ba léegi walillahi alhamdu wal minna mu doon xadisu sayyidatuna umm al-hakami zaynab bint jahsh umm al-mu'minin ta'ala wa ardaaha mu ñu wax keroog bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu wassalaam dugge ci moom fekk dafa doon door a yeewu comme ni nga xam ne noonu la ko yeneen riwaaya lenn ci riwaaya yi daal di leerale te ni daa fekkoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam da doon nelaw yeewu comme ni mu ne ci riwaaya Sufyaan ibn Uyayna mu ne istayqaza an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min an-nawmi muhmarran wajhuhu yaquul waaw mu ne foofu gën a yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa yeewu ci ay nelawam waaw ci ay nelawam ñu xame ne ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam borom bee ko def mu mel ni ñun ci côté boobu waaw wala ñun ñu niru ko ci loolee ngir lan ndax moom bashar man ngeen koo royta li ngeen di gaaral da leen da koy gaaral waaw kon mu yeewu ci ay nelawam te ngay wax naan waylun laa ilaha illa waaw ñoom bu amoon dara loo xam ne lu ko tiital la wala lu ko yéem kàddu yu mel noonu la ay allahu akbar laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul allah te ñàkk ko jaamu di ay lo mu ne waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab toskare ñeel na arab yi ndax da leen a tudd parce que ñoo ëppoon ci ñi gëmoon jamono yoo yële hein ndax mbon goo xamante ni nii ay woo xamante ni nii jege na ci ñoom waaw mu ne ndax ubbi nañu ci li nga xam ne mooy barrière fa ñu tëjoon ñoom ya juuj ak ma juuj muy Gog et waxoon nañ dinañ ci ñëw insha allah lu tool ni mu jël baaraamab dee bi ak bi muy sàbbaale daal di def benn wo benn wërngël benn cercle ne lu noo nele sayyidatu zaynaba radiyallahu anha mu ne ma ne ko ah yeneen tibali saa saam an nahliku wa fiina salihun ndax dañuy alku te ñu baax ñi ñuy ñu ngi fi ah, mu ne ko naam ida kasura al waaw bu dee nag mbon dafa bari léegi nag euh, gisoon nañ ci li jëmoon ci wàllu taxriij bi kan moo solo xadiis bi ak euh, euh, muslim al imaamul i imaam muslim ndax muttafaqun alayhi la ku nekk fa nga ko indi gisaale ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko solo woon tey insha allah ñu waroon a dugg nag ci jàngatu xadiis bi insha allahu taala kon mu ne am na luñ laaj yu ñu waxoon nee nañ ci wàllu saasaam bi mu ñëwee ne laa ilaha illa allah waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab futiha al yawma min radmi ya'juuja wa ma'juuja mithlu haadaa ubbi nañ ci la nga xamante ne mooy barrière ah ba nga xam ne moom lañ defaloon ki nga xam ne mooy ñoom ya'juuj ak ma'juuj lu toll nii léegi. ñu laaj awoon ay laaj yoo xam ne lañu war a tontu bi njëkk ci laaj yooyu mooy waa Yaajuuj ak Maajuuj ñoom ñooy ñan ñooy ñan lan mooy seen mbir kañ lañu fi feeñ wala kañ lañuy feeñaat bu ñu paree ci loolu ñëw ci wàllu yonent bi alayhi salaatu salaam li sayyidatu Zaynab radiyallahu anha daal di wax ne ma dama laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam hein waaye balaa loolu mbiru barrière ba radmu Yaajuuj wa Maajuuj waa barrière boobee moom nu mu fa demee noonu lan mooy mbiram lan mooy nettaleem ak ku ko fa def ak lu tax ñu def ko fa muy fa ñu tëjoon waa Yaajuuj ak Maajuuj de Gog et Magog waaw kon ginnaaw loolu rek dañuy ñëw ci li sayyidatu Zaynab radiyallahu anha daal di woon laaj ne yonent bi saa saa moo ana yaay Rasuulallah yow nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an nahliku wa fiina saalihuun ndax dañuy aw ndax te ñu baax ñi ne suñ biir mu ne na mu ne ko naam ila kasura al xabas bu dee ne mbon dafa bari dafa law kon loolu mooy laaj yi nga xam ne moom lañ waroon a njëkkee te moom lañ war a traité bu ñu ko gisee ci wàllu masala ci ci ci ci hadith bi mooy daanaka pare nañ ci insha allahu taala waaw waxaale tamit lëkkaale bi hadith bi am ak buntu bi nga xam ne moom lañu ñu nekk di la njekk tey tere lu bon waaw dañu ne waaye ñëw di jàng affaire ba pare mais man gisuma fi fii fu ñu naan digalu lu baax ak digalu lu bon ñu ne la lool dinañ ci ñëw insha allahu taala kon li ñuy njëkkee mooy lan mooy Yaajuuj ak Maajuuj ñooy ñan mooy seen mbir na la fan la jóge waaw loolu ku mel ne al imaamu Nawawi mi mi muy sara saxiix imaamu Muslim ci al-Minhaaj sharh saxiix Muslim ibn al-Hajjaaj mu ne wa ammaa Ya'juuj wa Ma'juuj waaw ah fahumaa ghayru mahmuuzayni 'inda jumhuuri al-qurraa' wa ahli al-lugha wa qara'a 'Aasim bil-hamz fiihimaa wa asluhu min ajiiji nnaar wa huwa sawtuhaa wa shararuhaa shabbahu bihi li kasratihim wa shiddatihim wa idtiraabihim ba'duhum fii ba'd waaw kon fan la Yaajuuj ak Maajuuj baat bi d'abord mu ne niñ koy bindee mooy Yaajuuj xam nga ñu ne Yaajuuj mu ne fahumaa ghayra mahmuuzayni mooy amuñuy hamza doo wax xam nga ya au lieu nga ne ya mooy yaa loolu la bëgg a wax yaa juuja ak maa juuja waaw inda jumhuril qurra ci liñ ëpp ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xamu jàng alquran yu mag yi ñi riwaaya mbir yi jële ko ci yonente bi alei salaatu salaam ñu koy riwaaya te comme hadith yi ba àgg ci yonente bi alei salaatu salaam ñoom de li ëpp ci ñoom yaa juuja ak maa juuja la ñuy wax mooy bi ñu wax ya juuja ak ma juuja waaw mu ne naka noonu waa ahlul lugha waa langue bi di langue arabe mooy les les grammairiens ak ñi nga xam ne waa ñi waa étymologie waa waa waa waa waa waa waa waa waa waa waa kii nu mu tuddati ladab waa kii nu mu tuddati lisaanul arab waaw waroon ñi nga xam ne ñooy toppatoo langue arab bi ah nga xam ne ñooy arbabul lugha waaw mu ne lépp ci ñoom it noonu lañ ko jànge mu ne waaye wa qaraa Aasim bil hamz kanta imaamu Aasim bokk ci imaam yi nga xam ne ñoo waaye alquraan ñoo naan naan lii qiraatu Aasim ah voilà léegi moo ne moom kanta moom ñaar daa am hamza ñaar yëpp kon ma ya juuja ak ma juuja mu ne kanta wa asluhu loolu moo jëm ci wàllu nan lañ koy docteur nan lañ koy takke nan lañ koy bindee mu ne li nga xam ne nag mooy cosaanu min euh, cosaanu baat bi ñaar yi da gis ne ñoo bokk ay ay ay ay racine ñoo bokk cosaan da ngay gis abi wala ñu ne euh, mooy euh, juuja ma ya juuja ak ma juuja mu ne loolu nag cosaanam min ajijin naar mooy ci jax safara waaw jax ga mooy lan mooy wa sawtuha mooy riirum safara baatu safara buy tàkk na baat day def mooy na na tàkk-tàkk bi di def son ba muy génne wa shararuha ak lakk-lakkam yag yay lay yay yay yay yay yay yay mooy booy boyal fett voilà fettu sa fettu safara ba muy def ah ni ñu ne foofu la jóge lu tax ñu tuddee ñu ñu ñu ñu leen koy kiiwe noonu mu ne shabbahu bihi li kasratihim dañ leen a melale bruit wu safara yooyee ndax seen bariwaay ak bu ñuy ah nga xam ne tarmi bi shararin kal qasr di sànni ay ay ay étincelle waaw mooy étincelle yi <laughs> mu ne ñoom ndax seen bariwaay gis nga booy taal dara ba étincelle yi ni ñuy tëbi noonu bari booy boyal ñuy tëb ndax gaa dañoo bari ñoom waa juuj ak ma juuj ak seenu tar ak seenu jaxasoo lenn li ci ñenn ñi ndax dañoo bari bari lool sax waaw léegi nag loolu benn wax léegi nag ñu ñëw waa ñoom fan lañ jóge kon lii côté baat bi la ñoom ay nit lañ comme doomu aadama yi wala du ñu nit foofu dañ naan la imaamu Nawawi bare gi rahimahullah ci al-Minhaj rahimahullahu ta'ala mu ne qaala Wahb ibn Munabbih mu ne Wahb ibn Munabbih de boroom xam-xamu yahud la woon boo xam ne mooy bu lislaam ne yahud la woon ci cosaan dafa tuub après ñëw jamonoy Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moom jamono yeneen ci may saa saa mu ngi doon la ne woon ndax baayam bon yooyu taxuñoo jóg après loolu benn affaire la mais dafa tuub daal après ci taabi'i la bokkoon taalibi saxaaba yi wax nañ la ne jamonoy Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu non Kaabul Axbaar laa koy jaawale Kaabu waaw Kaabul Axbaar wax bu miir ñoom la woon. mooy daa bokk mook frère am bi ci yahuud yooyu ñu doon Kaabul Ahbaar moom moom la mbiram <laughs> voilà moo daje woon moo ñëwoon jamono yeneen trois cent cent doon dund mu nga ko woon ne euh, ya ko bàyyi waxoon ak yooyu après mu ñëw Seydina Omar voilà <laughs> mu ne Kanta woo xaaral woo mu Munabbi wa Muqaatil ibn Sulaymaan ak Muqaatil ibn Sulaymaan ñoom dañu ne la hum min waladi Yaafus ibn Nuux dañ ne kii ci doomu Nuux bi tudd Yaafus la ci moom lañ moom la moom lañ jóge waaw dañ ne ah, loolu mooy seen maam waaw kanta ki nga xam ne mu ne wa qaala ad-Dahhaak kanta al-imaam ad-Dahhaak ah ñoom ñu moom mu ne ñoom rahimahullah hum jiilun min at-Turk mu ne benn mbooloo lañu ci turk yi ci turk les turcs te xeet woowu lañ bokk waaw waaw wa qaala Ka'b Ka'b al-Ahbaar gi <laughs> kaabul axbaar nag mii dañ doon wax sànq di juum naan wax mu ne hum baadiratun min waladi adam min ghayri hawa ñii nii daa dañoo toqe jógee ci doomu maam aadama la mais jaarul ci hawa ale yaay sayyidatu hawa ñu ne ah, loolu <laughs> eh, eh, maam aadama nag la fi xam ne eh, jaarul sayyidatu hawa sayyidatu hawa du <laughs> ah, xaaral loolu da lañu wax joxe explication mu ne moom li tax loolu lu ko waral mu ne nag Seydina Adam sallallahu alayhi wa sallam ihtalama dafa mës a gént famtazajat nutfatuhu bit-turaab fa xalaqa Allahu ta'ala minha ya'juuj wa waaw loolu la Kaab ne dafa mës gént moom Sayyidatu Adam léegi man yu bi daal di rot ci suuf. jaxasoog suuf sa fa fa mu newoon ci suuf soosee ci la yàlla dinde Yaajuuj ak Maajuuj moom Imaam nawawi nag lii la ci mu ne wallaahu aalam yàllaa gën a xam tanta borom al-Bidaaya wa Nihaaya al-Imaam al-Haafiz Ibn Kasiir rahimahullah moom bi mu ñëwee ginnaaw gi ndax moom Imaam nawawi moo ko jiitu moom dafa jàpp ne wax jii dëgërul waaw <laughs> moom da ne wax jii dëgërul fenn parce que bi muy ubbi loolu. ci al bidaaya wan nihaaya bi muy wax zikru ummatay ya'juuj wa ma'juuj wa sifaatihim wa ma warada min axbaarihim wa sifati sadd mu ne tudd ñaari xeetu ya'juuj ak ma'juuj ak seen melo ak li nga xam ne moo rot ci seeni nettali ak euh, barrière ba nan la mel foofu mu ne hum min zurriyati aadama bila xilaafin na'lam mu ne ya'juuj ak ma'juuj bopp ema bopp ci njaboot ak maam Adama alayhi salaatu wassalaam lañ bokk ci loo xam ne amul benn wuute boo xam ne ñun daal imaam Imaaduddin al-Hafiz Ibn Kathir xam nañ ko mooy lii daal lañ xam ci boroom xam-xam yépp kenn ci njaboot ak maam Adama alayhi salaatu wassalaam la jóge léegi nag mu ne waman zaama anna Ya'juuja wa Ma'juuja xuliquu min nutfati aadama hiina ihtalam faxtalatat bi turaab fa xuliquu min zaalika wa annahum laysuu min Hawwaa fa huwa qawlun hakaahu Shaykhu Abu Zakariyaa an-Nawawiyyu fii sharhi Muslim wa ghayrihi wa da'afahu wa huwa jadiirun bi zaalika iz laa daliila alayhi <laughs> mu ne kàttan képp ku ne <laughs> wala Ibn Kathiir rahimahullah kene Yaajuuj ak Maajuuj dañ leen a bind ci toq manu yu boo xam ne Seydina Adam alayhi salaam boo géntoon mooy li wax sànq mu jaxasoo suuf ñu bind ci ñu bind leen ci te jógewuñ ci Sayyidatu Hawwa alayhi salaam loolu wax la joo xam ne hakaahu Shaykhu ki ko nettali mooy Serigne bi Abu Zakariya an-Nawawi <laughs> mooy moom la ñu wax sànq Imaam an-Nawawi ci fan la ko nettalee al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi waaw mu ne fii sharhi muslim bi muy sara muslim wa ghayrihi ak ñeneen waaw mu ne wa da'afuhu waaye boroom xam-xam wax doo boroom xam-xam yi rahmatullah dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo doyadal wax ji ne dafa faible wax ji amul poids dëgërul mu ne wa huwa jamiirun bi daalik te moo yey boroom xam-xam yi daal di neenal wax ji parce que amul benn tegtal waaw yu ne war a xam-xam yi amul yooyu kaabul ambaar sa ay taabi'i la gis na Seydina Umar ibn al-Khattab saxaaba yu bari ñoom Seydina Abu Hurayra ñoom ñëpp dañ doon waxtaan ñoom moom Mawlaana Ibn di bàyyi xel ay kiiwam waaw mais affaire bi dëgg moo moo féete kaw ñëpp waaw waxoon naa def boroom xam-xam yi gis nga amul ay complaisance yooyu de luñ la luñ la naw naw naw ñu gisee wax ju wuteek li alquran wax ak sunna dañ lay tege nee sa wax ak koo man di doon waaw <laughs> waaw iz laa dalila alayhi waaw mu ne bal lu tax bal huwa muxaalifun dafa wuteeg li ma zakarnaahu luñ tudd lan lañ tudd dinañ ci ñëw lii dëgëral ne ñoom ci waa doomu maam aadama yi lañ bokk Sayyidatu Xawwa mooy kenn am alayhima salaatu wassalaam waaw loolu lan mooy tegtal bi mooy xadiis bi nga xam ne mu ngi ci saxiixayn mu jaar ci Seydina Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu ci ay riwaay yu bari mu ne borom bi tabaaraka wa taala day wax bés pénc yaqulu allahu taala yawma alqiyaama ya aadamu qum fab'as ba'sa an-naari min dhurriyyatik waaw nee boroom borom bi yawmal qiyaam yonent bi saa saa nee na suñu borom danaan ya Adam yow Adam alayhi salaam qum jógal fab'as nga yebal ba'sa naari yebu safara ña ñi war a dem safara min zurriyatika bokk ci sa ci sa xeet ci say njaboot ci sa ñi nga xam ne yaay leen yaay seen baay yaay seen maam jël ci sëkk ñi nga xam ne ñoo wara a dem safara ci ñoom. nee na fa yaqulu yonent bi alayhi salaam nee na Seydina Adam alayhi salaam ne yaa rabb wa ma ba'su naar ay sa borom waa lan mooy ba'su naar eh, yebum safara bi mooy lan ñen ñi war a dem safara fa yaqulu nee na borom bi nekk min kulli alfin tis'a mi'atin wa tis'a wa tis'una ila an-naar wa wahidun ila al-janna waaw <laughs> yonent bi alayhi salaam ne hein ne gis nga neuf cent quatre vingt dix yu ne min kulli alfi ci junni yu ne ci mil yu nekk neuf cent quatre vingt dix kenn kese mooy dem ajjana ñooñ laa wax yow Adam génne leen sëqaleen si fa njawoot yóbbu safara neuf cent quatre vingt dix ci mil yu ne mooy junni bu nekk kenn ciy mucc ñi ci def ma ñooñu nga sànni leen biir safara génn leen ngir ñu dem safara waaw yeneen lay saab saab ne bu keroogee fa xiina idin yashibu as-saghir wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha bani xadis bi jeexe wa tara an-nasa sukara wa ma hum bi sukara walakinna 'adhaba allahi shadid waaw loolu dinañ ci ñëw ci côté xadis yi dinañ ci gën a ñëwaat liñ ci soxla woon rek mooy tegtalu al imam al-Hafiz Ibn Kathir te mooy tegtalu borom xam-xam yi al-jamaahirul ulama ñii ci doomu aadama yi lañ bokk waaw ndax mil yu nekk bi nga ne ma mais ba léegi fii lan moo fi tudd Yaajuuj ak Maajuuj ma ne la waaw kay li tegu ci hadis bi ndax Yonent bi saa saa bi mu waxee lii saxaaba yi dañoo nekk ci njàqare gu rëy tiitaange gu rëy daal di leen dugg. ñu ne qaalu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ayyuna zalika alwahid mais kan ci ñun mooy kenn kooku mil yu nekk kenn ciy dem àjjana ñi ñi def ñëpp safara mais yonente bi saa saam kenn kooku di mucc mooy ñan ci ñun fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee na man yonente bi saa saam ne leen abshiru fa inna minkum wahidan wa min ya'juj wa ma'juj alfa ne bëgg leen fa inna minkum nekk na ci yéen waahidan kenn mooy yéen ñi nga xam ne bokku ngeen ci yaajuuj ak maajuuj kenn kese moo tay dem sawara wa min yaajuuj wa maajuuj alfa kanta ci yaajuuj ak maajuuj mille mooy ñoom gis nga million yi ci yaajuuj ak maajuuj la ñuy mooy mille personnes mille yu war a dugg sawara yu nekk neuf cent quatre ya ci ak maajuuj la bokk te ñooñu yeneen lan mooy tegtal bi lan mooy tegtal bi wane ñoom ci doomu maam aadama yi dañ ko alayhi salaam parce que suñu borom moo ne ko génneel yebalal ñi nga xam ne ñoom laa yebal ñoom ñoo dund ñoom ñoo war a dem sawar ci sa njaboot waaw saxaaba yi tiit am na njaboot loolu la wax ñii leer <laughs> yéen bu dee ne mille yu génn yu nekk kenn ciy mucc neuf cent quatre-vingt-dix-neuf daanaka mooy li ci ëpp la la bëgg a wax ci Yaajuuj ak Maajuuj la loolu tekkiwul ne mooy yéen xeet bi kenn du ci dem safara mukk loolu al ayatu wal ahadith jamma yu bari yu wane ne waxuma la xeet yonent bay saa saa mooy katu yàlla yi weddikatu yàlla yi nga xam ne yéeféer yi waaye même ñi gëm yàlla ci boppam am na ay usaat ñoo xam ne ay bàkkaar yu mag la ñuy def borom bi jéggalu leen ci dara jaarale leen safara génne leen door leen faa génne dugal leen aljana mooy da leen a bëgg a wax ne gis nga lu bari loolu ñu war a jëm safara ñëpp ñu ëpp ci waa Yaajuuj ak Maajuuj te ñooñ da ne ko borom bi da ne ko génneel yow Adam qum fab'ath ba'sa an-naar min dhurriyyatik yonent may saa saa néew ne dégg leen fa inna minkum waahida bokk na ci yéen ci mbooloo moomale kenn wabi ya juuja wa ma juuja alfa ci ya juuja ma juuj min kon kay loolu affaire bi leeru la <laughs> kon mooy ñoom kon lii la ah ñoo gën a loolu noonu al imam al al at-Tirmidhi rahimahullah daal na koy solo waaw moo am na ci benn riwaaya fa qaala yeneen tubaab yi saa saa waxta mu ngi ci sunanu Tirmidhi na ko noonu mu ngi ci sunanu Nasaa'i al-kubra rahmatullah alayhima mu ne yeneen tubaab yi saa saa beneen version dana leen abshiru fa inna fiikum ummatayn maa kaanataa fii shay'in illaa kasarataa ay ghalabataa kasra waaw waaw yeneen tubaab yi saa saa ne saxaaba yi bëgg leen ndax kat am na ci yéen ñaari xeet yoo xam ne. du ñu dugg ci dara lu dul ne dinañ ko baril mooy lan dinañ ko noot ñoo ciy ëpp waaw loolu mooy wane ni ñoo ëpp yeneen ñi nii fuuf fuuf kon ñoom ci xeetu ci sëtu maam aadama yi lañ bokk waxuma la dara waaye ci xeetu ci sëtu Seydina Nuux yi lu koy wane parce que yone suñu borom moo ne woon moom moom la bàyyi hein hein bi nga xam ne ci la doon buggal nit ñi moom sëy naa Nuux def loo defar loo ko gaal ga gam ne nga yeb ci lu nekk ñaar te ñi la gëm yëpp nañ dugg ci biir suñu boroom indi ndox mi ñëpp li lépp lu nekk ci suuf alakoon na ko ñan la fi bàyyi mu ne woon wa ja'alna ci suuratu Saffat wa ja'alna dhurriyyatahu humul baaqiin borom bi ne ma def xeetam moom Seydina Nuux njabootam ñoom kaw waaw te loolu kon day wane ne Yaajuuj ak Maajuuj te ñooñ desoon nañ ci kaw suuf ba ni nga xamante ne noonu la mbir yi ñëwee comme niñ koy gise léegi ci taw noonu nag moo ñuy defal transition mais ana lan moo nekkoon seen mbir nana lan moo nekkoon seen mbir dañuy tàmbalee alquran nan la leerale mbiru Yaajuuj ak Maajuuj après ñu dóori ñëw nag ci xadiis yi lii dañ ko indi woon xadiis ko partie xadiis bi ngir dëgëral waxu waa jumhur ne ñoom ci doomu aadama yi lañ bokk moo tax am na ci riwaayu imaamu Ahmad ibnu Muhammad hadith boo xam ne imaamu Ahmad moo ko solo rahmatullahi alayhi foofu ci musnad bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen décrire ne dañoo nekk ñoo xam ne seen bët yi dafa sew seen xar kanam yi ron waaw ñooñu ñu xam ne kon ay doomu aadama voilà kon mu ngi noonu kon nag ñu xool euh, li nga xam ne mooy alquran naka la leerale mbiru Yaajuuj ak Maajuuj di got léegi lan mooy seen mbir ginnaaw loolu dañ naan ñoom borom bi tabaaraka wa nettali nañu seen mbir ci alquran nettali suñu seen mbir ñoom ya juuj ak ma juuj ci alquran ñaari nettali nag ci ñaari nettali kese la ci alquran yi wax benn bi mooy bi nga xamante ne nii ñoom. ñu ni woon ci suuf mooy bi ñuy yàq beneen bi leen borom bi tudd ci alxuraan te bi mu leen njëkk a tudd jamono ji nga xam ne ci lañuy ci lañ nekkoon suuf di yàq mooy ci suuratul kahfi dinañ ko gis léegi ay quatre-vingt-quatorze beneen bi ko alxuraan tudd mooy jamono ji ñu war a génn war a génn fañ leen dencoon ca gannaaw barrière boo bële dinañ ñëw tamit mais barrière boo fan la nekk ci kaw suuf ah parce que léegi avec les satellites avec les kii waa mais Yaajuuj ak Maajuuj peuple yu toll noonu nan la ñuy nekk ci kaw suuf nii ah te suñu suñu suñu ah GPS yeeg wala satellite yeeg yooyu détecté wuñ leen ba xam ne fii lañ ne waaw loolu insha allah dinañ ci ñëw <laughs> waaw léegi kon beneen bi leen borom bi tudd ci suuratul anbiya aaya quatre-vingt-seize boobu muy wax bu ñuy génn nag bu àddina yi waaj a tukki waaw léegi naka ko borom bi waxe suñu borom boobu mu ngi nettali suuratul kahf fi jamono ñu fi nee di yàq muy nettali seeni mbir ak nitu yàlla bu mag boo bële buur bu jub boo bële Seydina Zul Qarnayn radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa bi muy nettali